bunta ngi di wax bàyyik di liggéeyloo waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa ala sadaqati ci li nga xam ne mooy azaka ji foofu imaam muslim xoolal nettali bi muy ne <laughs> mu ne moom imaam muslim xaddatani abdullah ibn muhammad ibn asma ad-dubai waaw mooy sëriñam boobu moo ko nettali di abdallah ibn ah ibn muhammad ibn asma abdu ma'in qaala mun haddathana juwayriya an maalik mu jële ci imaamu maalik an zuhri mu jële ci imaamu zuhri anna abdallah ibn abdallah ibn nawfal ibn alxaaris ibn abdilmutalibi haddathahu mu ne ñii waa kër yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna abdallah ibn abdillah ibn nawfal ibn alxaaris mooy alxaaris dafa bari woon ay doom muy alxaaris ibn abdul muttalib dafa bari woon ay doom amoon na doom ju tudd nawfal amoon na doom ju tudd alxaaris non eh, abu sufiyaan amoon na doom ju tudd rabi'a léegi nag eh, ki nettali ki nettali imaam az-zuhri abdallah boog moom sëtu nawfal ibn alxaaris la ibn abdul muttalib xaddasahu mu ne anna moo ko nettali ne abd anna abdal muttalibi ibn rabi'a voilà benn doomu Rabi'a bii ñuy gis muy Rabi'a ibn al-Harith ibn mu tuddoon Abdul Muttalib mooy moom ak maamam ñoo bokk tur waaw mooy maamu maamaatam bii doomu Rabi'a la Rabi'a bi Shayba maamu yonent bi sallallahu alayhi wa maam maam ñoom ñoo bokk lan ñoo bokk tur moom doomu Rabi'a la mu nettali ne moom Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith mu ne moo ko nettali mu ne ijtama'a Rabi'atu ibn al-Harith wal Abbaas ibn Abdil Muttalib fa qaala mu ne benn bés euh, Rabi'a bi mu ne Rabi'a Abdil Muttalib dafa dafa lan dafa dafa toogoon jataaye ak kan bàyyi te xam bi di al Abbas wax nañ la al Abbas bàyyi te xam la frère baayam la petit frère baayam la al Harith mais sauf que Rabi'a moo ko mag waaw léegi euh, <laughs> faqaalaa ñu waxante seen biir ñu ne wallahi law ba'athna hadhayni al-ghulamayni qaala lii walil fadl ibn abbas ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kallamaahu fa amarahuma ala hadihi sadaqaat waaw fa addaya maa yuaddi nnaasu wa asaaba mimma yusiibu nnaas nee na bi ñu wax bi Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib di wax ak toog di waxtaan ak Seydina al-Abbaas ibn Abdul Muttalib ñu ne waaye ñun de bu ñu yebaloon suñu ñaari jeunes ñaari doom yi nee na Abdul Muttalib ibn Rabi'a moom mii doomu Rabi'a ibn al nee na mu fekk man lay wax ak al-Fadl mooy man maay doomam moom Rabi'a al du doomi al mu ne ñoom ñoom ñu waxante ne ku nekk daal sa doom buñ ko ñoom ñaar buñ leen yónni woon daal yebal leen ci Yonent mi alayhi mu daal di leen waaw. mu jël leen ñuy liggéey ci mbiru azaka wi bu ko defee ñu am lu ñu am ndax xam nga alxuraan dafa wax innama sadaqatu lil fuqara wal masakin xam nga boole na ci wal amilina alayha ñi nga xam ne ñooy toppatoo asaka ji bi ci liggéey ngir di ko collecter ak di ko distribuer ñooñu dañoo am part ci zakat bi ci azaka ji loolu moo tax yeneen bi alayhi salaatu salaam am na ñoo xam ne bu bëggoon ñu am dara da leen doon liggéey loo lool bu ko defee mu am lu mu leen léegi ñoom nag ñu ne ah ñun de moom suñu bu ñu yebaloon suñu ñaar ñii suñu ñaari doom yi ba bu ko defee ah yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen ah, liggéey loo bu ko defee ñu am ñu jotal mission bi comme li nga xam ne liggéey bi bi mu leen sant comme ni ko nit ñi defee bu ko defee tamit ñoom ñu mën a am ci li nit ñi am mooy bu liggéey ci zakat bi après liñ ciy am. léegi nag nee na qaala fa bayna ma huma fi dhalika jaa ali ibn abi taalib fa waqafa alayhima fa dhakara lahu dhalik fa qaala ali ibn abi taalib radiyallahu anhu la taf'ala fa wallahi ma huwa bi faa'il fantahaahu rabi'atu ibn al-harith fa qaala wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alayna fa wallahi laqad nilta sihra rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fama nafisnaahu alayk qaala ali radiyallahu anhu arsiluhuma <laughs> arsiluhuma <laughs> nee na bi ñuy bi nga xam ne ci lañ nekke noon moom al rabia ibn al xaaris ak bàyyi xam bi di al abbaas ibn abdil muttalib ñuy wax loolu daal di xool seen doom yi yéen yooyu al Fadl ibn Abbas ak Abdul Muttalib ibn Rabi'a nii daal sama doom ji buñ leen yónni woon ci Yonent mi alayhi ñu mën a def loolu mën am ci saka ñu mën ci am dara bokk biñ newee noonu Seydina Ali radiyallahu anhu daal di agsi dugg agsi fekk leen fañ toog ñu ñëw ne ko ñun daal lii lañu xalaat daal lii daal mooy suñu xalaat te daal moom lañ bëgg daal moom lañ bëgg a def seydna ali radiallahu taala anhu ne leen ne leen bu leen ko def de bu leen leen yebal de bu leen leen yónni de laa tafaala bu leen ko def ndax lan mooy boo nee nit bul mu muy waaj def dara nga ne bu ko ko def bul bul def li gën mooy nga jox ko raison wu lu tax bu dee ne jamono jooju mën nga koo jox raison bi explication bu tax ne ko bul def seydna ali radiallahu anhu ne leen ah, laa tafaala bu leen ko def bu leen yebal kenn ci yonent mi alayhi salaatu wa lu tax maa huwa bi fa fa wallahi maa huwa bi fa'il ndax waat naa ci yàlla man Seydina Ali kene bu ngeen ko yónnee bu ngeen leen yebalee ci yonent mi alayhi salaatu wa li ngeen bëgg yonent mi alayhi salaatu wa du ko def Allahu akbar Allah gis wa mooy gis nga jàngal gim ñu jàngal ci ci ci ci ci noo bawul dara waaw mooy en fait foo dem mooy mooy yow loo mën a lu la mën a gaaral ci sa dund rek xamal ne huwa naka fii uswa waaw lu la mën a gaaral loo man di xalaat lu la dal yow en tant que jullit ci sa dund xamal ne yonent bi aleyhi lu metti wala lu neex yonent bi aleyhi salaam dund na lu mel noonu léegi nag arafahu man arafa wa jahilahu man li am kay mooy ñi koy xam xam nañu ko ñi koy réere te ñu ëpp fuuf réere nañu ko mooy boo newee ci ci ci ci ci ci ñàkk waaw jarul ngay saali lakk fi rasulillahi uswatun hasana am nga ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mais li nga xamante ne mooy modèle bi mat bi bu baax bi te mat mais déggoo li mu wax te gisoon nañ ko bi mu naan toog naa trente jour maag Bilaal loo xam ne maag Bilaal liñ doon lekk gis nga boo ko dankoon mooy boo ko jëloon def ko ci poqataan génne ko mooy boo ko mooy liñ doon lekk maag Bilaal pendant trente jours man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko defoon ci poqataan poqataan nëbb ko boo ko defoon ci poqataan bokk ko poqataan bi doo gis loolu nga xam ne trent jours mook Seydina Bilaal loolu la doon lekk léegi dama lay laaj ñun ñi mooy ñun ñi pauvre wala képp koo xam ne da ngay woote ne pauvre nga est-ce mbir mi àgg na la foofu te pourtant jàmbatu ko fenaa ah. te ba muy wax loolu c'est ab bien après bu mbir ya neexee lool muy fàttali saxaabaami radiyallahu anhum jamono ya nga xam ne moom la dundoon yu metti ya waaw nga nekk fi naan man ay petit boulot duma ci génn yeneen ci ma lay saab saab ra'i ghanam la woon waaw liggéey na ci tijaara ci commerce di liggéeyal sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala nekk salarié ñu koy mu ko mooy nga ñëw naan bon man saay mooy loo mën di dund damaa tumuranke ab ab orphelin la moom ne woon na orphelin ñàkkoon nay waajuram ñàkk maamam ñàkk ñépp nga nekk fi naan famille monoparentale la moo tax man gone yi mënuñoo yaru nee na la loolu du lay parce que yeneen ci ma sa salaam waajuram wu góor génn na àddina avant muy muy gane si àddina ba mu gane see àddina yàggul yaay ji yaay ji yaay ji làqu ñu naan déet maam yi làqu ñu te teewu koo nekk ki yar ñépp kon moo tax loolu du lay nga ñëw naan waa nga ne côté yi yow côté yu metti rek nga wax waaw mais ñu ne la waaw këram <laughs> yow nga toog naan di jàmbat yéen femmes yi di jàmbat ndax kër gi dañoo dëpp ci mais doon nañ toog ñett doonuñu woon taal doonuñu woon taal dara ñaara amoon al aswadaani ku xiif ndox ak tàndarma ngay lekk te waxoon naa la tàndarmay du ay kees yu ñu rangale nga jàpp di tànn yu nooy yeeg yooyu déet déet ay benn ki ñaar ngay ngay màttaamu jeex looloo amoon moom ngay lekk ku kii remplir sa biir ndox yow loolu dal na la kaaskat yépp teewulee na añ midi kaaskat yépp teewulee na ndékki ndékki lu foor kaaskat yi yëpp boo seetee ba seet teewu leen a reer te ñu ngi kaas waaw nga ne ma côté naqar yi rek nga ne côté yu neex yi waaw yonent bi mu yoree kaw kaw bi ñëw poñe ko ko jox sa borom jox alal ji du sa alal du sa alalu baay lan la ko wax <laughs> néewul ya nda xoolal te ña xam nga loolu moom lu gaaw yonent bi alei satu salaam ñëw poñe ko Seydina Anas radiyallahu anhu kaw kaw bi da koo poñe ba ni nga gisee baat bi yére bi ni mu ko xoje naan ko jox ma ci alal yi laa wax ci yi yàlla jox ndax du sa alalu du sa alal tam du sa alalu baay mais nañ taxaw rek imaginer leen yéen ku nekk rek sëriñ bi nga bi nga xam ne moom nga gën a fonk imaginer seen boobu ci moom yow nga ne woon fa luy nekk sa réaction ak lan ngeen di wax dangeen naan waa ji anku na mais kenn nay jekki bu ko dóoree kuur wala bu ko mbëkkee noo gars yi dañ koy descendre non ku nekk rek yow sëriñ ba nga xam ne moom nga jàpp ne moo gën a màgg imaginer rek seen boobu ci moom ñu poñe ko xalaatoo ko sax ñu ñëw poñe ko mais yeneen trois cent cent melu na néewul ne yaa Umar idrib unuqa Seydina Omar radiyallahu anhu dóoral doqam déedéet dana ko ah kay wax nga dëgg da du sama alal kay te du sama alal waajur tamit digal ñu jox waa ji waa ji kontaan ñuñ koo jox ba gëmewul liñ ko jox waaw mooy côté neexit lool la xoolal côté bi nga xam ne ci la yor ay di di mën a xam nga waxoon naa nekkoon na salarié mooy doon na liggéey laa la bëgg a wax ñu koy ci loo xam ne ci loolu la doon la doon dund. bi muy liggéey Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha xool mais bi nga xam ne moom moo mu mbir yi dellu na ci loxoom tamasu cee jóge waaw lan la wax lan la def <laughs> gaa mooy bi nga xam ne moom man nay di recruter di jël ay nit boo so bu gisee ne diw kii na mu man laa liggéey loo ngir lool nga am ci dara xoolal bi nga xam ne ci la waa këram waa këram gaa yi nga xam ne ñoom le népotisme moo leen rey xam nga ñu bari ñu bari ci ñun népotisme la ak affaire euh, poste yoo xamante ni yow dama koy jox parce que ñii ñooy say gaa yi wala ñii sooy ñooy sa famille am na société yoo xam ne moom gaa yi affaire famille lañ ko def waaw il suffit kenn xas faa ne. ñu xafa teg foofu seen loxo dinañ fexe même seen doom yi même buñ jàngul nañ fexe rek am ab diplôme boo xam ne bu ñu man di ne lii mooy wane ne moom man na fee liggéey waaw compétence ak yooyu seen yoon newu ci dinañ fexe ba nga ne fi bu ko defee mu nekk loo xam ne affaire de famille lay nekk ñu koy transmettre de père en fils de père en petit grand petit fils waaw muy népotisme gi daanaka ku bokkul ci ñoom mënoo laal poste bi même bu dee yaa gën a qualifié yonent ma lay saab saam xoola waa këram ñoo ko dikkal de muy al-Fadl ibn Abbas Abdul Muttalib moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah Abdul Muttalib ak kan Abdul Muttalib na Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn Harith ibn Abdul Muttalib waa këram la noonu duñu jabootam Seydina Ali ibn Abi ci boppam xam na yonent bi xam ngoo xam ne sallallahu alayhi xam na ne lii Seydina al Abbaas di bàyyi te xam bëgg ak mbokkam mii cousin wam bii di al Rabi'a ibn al Haaris ibn Abdul li ñu bëgg mooy yónni seen doom ku nekk pour yonent bi alayhi salaam daal di lay liggéeyloo ngir nga man cee am dara moom ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam xam na ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib këne yonent bi aleyhi salaatu salaam du ko def Allahu akbar bu doon tey ku doxale noonu ñu ne waa ji dafa iñaane waa këram waaw ñoom kay ku ci tekki fàtte say mbokk noonu lañ la koy waxee di ut ay expression yu ñaaw ngir ngir rek nga def liñ bëgg mais yow nag yaa war a xam moo tax nit moo tax xam-xam am solo xam-xam boo ko amee day nekk torche day nekk làmp bi nga xam ne moo lay niital nga man di xool fi nga man di gis fi ngay teg sa tànk léegi critiquer ñi ci lëndëm gi nekk ci lëndëm gi naan la yow di nga dugg ci kàmb dañ leen di déglu nga yor lu lay niital di déglu ñoo xam ne ñu nga ca ténèbres ca lëndëm ya naan la yow fi nga jëm wóor alors que ñoom fi ñu ne mënuñoo gis seen loxo mënuñoo gis seen bakkan te mënuñoo gis li nekk seen kanam ñooñ da leen di déglu loolu nag mooy nit koo xam ne dafa am xam-xam di jëf nit ñi di critiquer boo leen mënee laaye biir loolu moo gën laaye leen biir lillahi wa rasuli na diinu nasiha lillahi li rasuli wa lil mu'minin wa li ammatil mu'minina ñi nga xam ne mooy ñi gëm ñi jiite jullit ñi ah aim li wali aimmatil mu'minin wa ammatihim loolu la yonent ma lay sar sa wax sahihayn waaw ad diinu léegi mooy ne kon yow laaye leen biir ne leen ah déet lii la léegi nag boo xasee leeral faale wuñu la ñuy continuer critiquer nga ñaan buur yàlla yal na yàlla gindi la gindi leen nga continuer waaw waaw ku ko defoon ñu naan moom de hmm, ku yàlla tàccu te feccoo waxi caaxaan yooyu mooy waxe lan moo tax dañuy fal nit dañuy fal nit ñuy feetu jour bi ñu ko nommé ministre walla conseil nga gis waa këram di feetu ay mbokkam yépp ñëw di sargal monsieur le président bi nga xam ne moo leen nommé poste mais yow koo xam ne dañ koo joxub liggéey ngeen waroon a toog di ko xalaat di ko di ko jox ay conseil naan wax ko ne ko ngal la waay la jox nanga ko sàmm ngal la bu dee manoo ko neel baanaa bu duma jël kan lañ ciy wax lool dañ koy feete moom kay yaayam daa liggéey di mel ni kuy gaar waale ñi ci des mel ni seen nday liggéeyul hein nomination mooy wane ne nday gu liggéey la loolu du nday gu liggéey xam ah non ñu feetu ko mooy dee mu këpp ñu gaa yi juumaal ko këpp kees aneen ah, c'est simple ñi ñëw ñépp di feetu ñooñu nga foog ne ay loxoom la leen di jox ci réew mu mel ni suñu société yi nga xam ne jàpp nañ ne ku lool ku ñu seet si yu mel noonu il faut nga joxe dara jamais ñu ñëw sa kër wala nga dem seeti sangam loo fa bàyyi waaw <laughs> loolu loolu loolu loolu c'est moo tax loolu <laughs> euh, xoolal yonent mi aleyhi salaam pour ñi nga xam ne ñu mel noonu la du ne maa rek man sama njaboot laa jël teg fi ah. ba yi nga xam ne ñoom waruñ amuñu compétence bi ndax yonent ma saab saab fii li ñuy wax du ñàkk compétence mais su mooy dina ko leeral kene yéen manu ngeen a liggéey ci lii Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moo ko yaral boppam moom xam na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ne du def loolu fenn la leen dul liggéey loo mu wax ko ñoom Seydina Abbaas ak Rabia ibn al-Haaris ibn Abd al-Muttalib ne leen faa taf'ala fa wallahi maa huwa bi faa'il bu yebal ci yonent mi alayhi salaam kenn maa ngi leen di waatal ci yàlla ne leen la dul def li ngeen ko wax du ko def de xaw kan demee yonent mi alayhi salaam kenn la dul liggéeyloo nii al-Fadl nii Abd al-Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn bi mu waxee loolu moom seydna ali fantaxaahu rabiatu ibnu alxaaris fa qaala wallahi maa tasnacu hada illa nafasatan mink aleyna bi mu waxee loolu nag rabia daal di koy jublu dafa dafa jàpp ne bon ndax réaction mu jublu seydna ali ibn abi taalib ne ko wallahi maa ngi wax yàlla ne ko lii nii waxoo ko te defoo ko waxoo ko lu dul euh, ak eñaan ak soxor boo ñu soxore waaw gu bàyyeekoo ci yow mer ak ak soxore boo ñu soxore gu bàyyeekoo ci yow daal di ñëw ci ñun lool kese moo tax waaw moo tax dang ñoo soxore rek iñaane rek looloo tax nga naan suñu doom yi buñ demee kenn du leen ko jox te yow yow yow yow Seydina Ali waroon a wax lool fa wallahi laqad nilta sihra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fama nafisnaahu aleyk ne ko yow waat nañ ci yàlla ne yow jote nga am nga nekk nga goro yonent mi salaam ci denc ñi nga denc doomam di sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha mais te pourtant soxorewuñ la ko soxorewuñ la ko te ñun ñëpp ak ci même famille lañ ñu famille yonent bi alayhi salaatu salaam te soxorewuñ la ko lan moo tax kon nga ñuy soxore lii mooy moom dafa loolu la yaakaar moo tax gis nga wax lu am lu garaaw la mooy xam nga ne Seydina Ali ibn Abi Taalib sori na di xalaat ndax dalee na soxore naa non dafa xam ne pour laay pour ñu bañ a sonal seen bopp pour ñu bañ a am déception ci liñ yaakaaroon. ne buñ demee rek yonent ma lay saa saa dañ koy defal coup comme ni gaa yi def coup de téléphone yi rek ñu fal la tey sëb sëriñ woo la waaw wala ku xam sëb sëriñ wala sa sëriñu si wala yu mel noonu daal sa mbokku taalibe moo xam nee na bokkum sëriñ woo la wala sëriñ bi ci bopp woo la ne la diw utal ko utal ko fu mu ne waay loolu de na solo eh, utal ko utal ko loolooy ndigal li déet. mais loolu yow loolu waru loolu yow ci boppam <laughs> subhaanallah mais sauf que xam nga Sénégal c'est le monde à l'envers mooy ñi nga xam ne ñoo waroon a yar nit ñi daal leen teg di leen teg ci yoonu njub ñoom ñoo gi ñoom wal iyaadu billah ñooy doxal ndëngte gi parce que ñooy pousser gars yi ci ndëngte xam nga kuy wax loolu mooy. mooy ne kooku loolu jaarul yoon mu xam ne lii ay poste la yoo xam ne mérite moo la fiy jox nga ñëw woote ne diw nañ ko utal mu leer la waa ji xam na fii ngay tax ngay wax wala na nga foo xam ne il sera waaw ju koy fay ci loo xam ne waa xoolul compétence am xoolul daraam ndax lan sëriñ bee ko booleen moom eh, sama yaakaaru àddina ak àllaaxiraama booleen moom loolu mooy lan lo mooy sa yaakaar àddina ak kooku de wa alaaxira moom dama koo teg fële yow sa àddina rek kooku warul woon nekk sa un tiers dara fifty nu yaakaar waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib nag xam gum xam yonent mi alayhi salaatu ci loolu moo tax mu bëggoon gaa yi laay leen biir rek ngir ñu bañ a am déception après mais leer na ko ne yonent mi alayhi salaatu salaam di leen leer mais rek Seydina Rabi'a moom gisewu ko noonu pour moom Seydina Ali soxor a tax muy wax lool da leen a iñaane bi alors que sore woon na lool loolu moo tax wax bu tension jotee il faut am koo xam ne mooy mooy mooy mooy kii xam nga Seydina Ali ibn Abi Talib lan la réagir bi ñu ko waxee loolu hein bi ñu ko waxee loolu ne ko yow dañ ñoo soxoree alors que yow yow yow yaa yaa jot nekk goro yonent ma la saa saa mooy yaa denc doomam du jigéen te kenn soxorewul la ko ah. waaw léegi lan moo tax kon nga bëgg ñoo soxore yone Ali ibn Abi Talib new fay xuloo xam nga lan la wax arsiluhuma qaala Ali arsiluhuma comme <laughs> noonu la demee man de dama doon laayu biir rek <laughs> mooy comme si mu ne leen in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu alayhi oh, ana waaw <laughs> waaw moo mu ne leen euh, waaw léegi kon yónni leen nañ dem yónni leen leen nañ dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam si si si yónni leen leen nañ dem nañ dem waaw farsiluhuma comme si dañuy wax la kii waxoon Sayyidina Shuayb waaw in uridu illa al-islah astata man de lii ma leen di eh, eh, nu mu tudd sama sama sama conseil yii ma leen di conseil hein dara taxul ma leen di conseil lu dul in uridu bu sopp ma bëgguma illa al islaaha mastatam waaw lu dul yéwénal mastataatu sama kem kàttan lu baax rekk ma tax a jóg ci lii may def wa maa tawfiiqi sama tawfiiq nag illaa billah ci buur yàlla nag la ne alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ci buur yàlla la ne ci moom laa wéerutu ci moom laay dellu pas ana anaaba mooy verbe bi voilà anaaba mooy dellu na unibu mooy présent bi man comme si loolu leen wax léegi mën nañ kon faar silaahu ah yónni leen leen <laughs> leen <laughs> fam talaqa léegi ñu yónni leen nag Seydina kan Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Khusay ibn Kilab daal di daal di dem ak kan al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Abd ibn Hashim ibn Abdul ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Hashim ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab mooy al-Fadl ibn Abbaas mi gisoon jotaay bi weesu <laughs> muy doomu Seydina al-Abbaas mi toog <laughs> ak doomu Rabi'a mi toog wax lool Seydina Ali di kan <laughs> di Abdul Muttalib léegi nag ñu dem wattaja Ali Seydina Ali moom fi nekk la tëdd qaala kiy nettali muy moom muy Abdul Muttalib ci boppam bi nga xam ne moom la woon moom moo nettali xadiis bi mu ne bi Seydina Ali tëddee nee na après mu ne fa lamma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam duhra sabaqnaahu ila al-hujra nee na ñun nag comme que dañ ñu fexe bon ñu bàyyi ba julli tisbaar ba pare hein ñu pare rek ñu gaaw jiitu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci néegam mooy ci néegu benn kenn ci soxnaam yi waaw ndox yonent bi alayhi amuloon néeg boo xam ne dañ naan néeg bii mooy néegu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam non non moo tax xujuraatu rasulillah ba xujuraati azwaaji rasulillah sallallahu alayhi wa mooy al xujuraat comme les appartements lañ koy wax mooy comme suuratul xujuraat loolu mooy néegu yaay julliti radiyallahu ta'ala anhum anhunna wa ardaahunna léegi nag ñoom nee ñu julli tisbaar rek ñu gaaw rek jiitu ko nag fi nga xam ne fa aye woon waaw fa sabaqnaahu ñu daal di koy jiitu ilal xujrati fa qumnaa indaha ñu ñëw nag gaaw nag jiitu ko ca ca ca néeg ba néeg ba mu aye ci néegu soxnaa bi daal di ko fay jiitu hatta jaa fa axada bi adanina nee na bi mu agsee <laughs> yeneen tool suñu nopp yi ku nekk maan Abdul Muttalib ak ab al al Fadl ibn Abbas mu téye suñu nopp yi mu ne leen axrijaa tusarriraan génn leen li ngeen nëbbu ci seen dënn yi mooy wax leen ma li leen fi indi waaw façon façon faw ak ñoom la ak tamit mettre leen à l'aise waaw mu jàpp ci seen nopp di nekkul jàpp piire di xëcc non mooy ne leen téye ne leen ay wax mooy génn leen li ngeen li ngeen li ngeen di nëbb li ngeen nekk seen li tax ngeen ñëw li nekk seen dënn yi nee na summa daxala daxal naa yi léegi nag <laughs> mooy amaana ñii ci bunt bi lañ ñemoon moo dugguñ ba ci biir après mu daal di voilà moo tax summa ginnaaw gi loolu daxala mu dugg nag mooy dañ ko jiitu ca bunt ba taxaw di ko xaar bi mu ñëwee nag mu jàpp seen noppi ne leen ay axrija génn leen maatu sarriraani li nga xam ne moom ngeen di nëbbu nee na summa daxal ginnaaw gi mu dugg ci néeg bi wa daxal naa mu ne wa huwa yawma idin inda zaynaba bint jahsh radiyallahu ta'ala anha nee na jour boobu fi mu aye woon ñun xawoon nañ ko mooy sayyidatu Zaynab lool moo wax ñu dem taxaw buntu néegam waaw bint Jahshin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na nag bi ñu ñëwee nag fatawaakalna al kalaama thumma takallama ahaduna nee na ku nekk ci ñun ñaar mooy al ak man Abdul Muttalib ñuy xaar bon kan mooy wax waaw waaw après kenn ci ñun daal di wax waaw après kenn ci ñun daal di wax léegi lan la wax nee na kenn ci ñun daal di wax ne summa takallama ahadun fa qaala ya rasulallah mu ne yaw ndaw yàlla li gis nga ni gis nga teggi nii ñëwuñ naan ko yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais rien que ñoom te pourtant kenn ki man nga ne euh, euh, abdul muttalib moom abdul muttalib yonent ma lay bàyyi la ci moom ndax Rabi'a euh, doomu bàyti xam la di alxaaris mais al-Fadl ibn Abbas yonentu Yàlla sallallahu alayhi cousin la ci moom waaw mooy ndax ba seen bàyyi ñoo bokk léegi ñu ne ko yaa rasulallah kenn ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam euh, anta abarru nnaas wa awsalu nnaas wa qad balaghna nikaaha fa ji'naa li tu'ammiranaa ala ba'di hadhihi sadaqaat fa nu'addiya ilayka kamaa yu'addi an-naas wa nusiibu kamaa yusiibuun léegi ñu wax li leen fi indi kenn ci ñoom ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yow de yaa gën baax ci nit ñi anta abarru naas wa awsalu naas te yaa dàq jokk mbokk ci nit ñi waqat balagh na nikaaxa te ñun nag agsi nañ ci âge boo xam ne âge u denc soxna àgg nañ ci âge u takk soxna faji naa li ñu andi nag ñun ñaar dañoo ñëw litu am miranaa ngir nga daal di ñuy liggéeyloo ah jox ñu mission ala ba'd hadhihi sadaqat ci azaka yi ndax yonent ma saab mooy dañ doon yónni nit ñi ñuy dem dajale azaka yi di dem ci gox yi ci yenn kii di dajale ak tamit di ko tasaare loolu ñoom ñoom dañ ci doon am comme li ñu wax sànq wal amilina alayha léegi nag ñun ñu bëggoon nag nga liggéey loo ñu ci yooyu bu ko defee ñu joxee liggéey bi comme ni ko nit ñiy jooxee te tamit mooy jooxeel la liggéey bi comme ni ko nit ñi di la jooxeel liggéey boobu bu ko defee it wanu siibu kamaa yu ñu jot comme ñoom ni ñuy jote mooy ñu am ci li ñuy am waaw qaala bi ñu waxee lool nee na fa sakata tawilan hatta aradna an nukallima nee na yonent ma lay saat saan ne tekk allahu akbar ha laysat al hikmatu al ajala la sagesse bokkul parax parax bokku ci du du bokkul ak parax parax yonent ma ne saa ne tekk di leen déglu bañ pare ñu wax ba pare mu ne tekk ba bërëb bi ne selew kenn waxul ñépp ne tekk wax nañ ba toog yonent ma ne saa noppi nee na mais noppi bi nag dafa gudd ba dem nañ sax ba ñun ñu bëggoon a kenn ci ñun <laughs> wala ñun ñaar ñu wax quoi comme que affaire bi nag silence bi yàgg na <laughs> nee na. biñ nekkee noonu silence bi nit mu ne wa ja'alat Zaynabu tulmi'u alayna min wara'il hijaabi an laa takal an laa tukallima mais bi affaire bi bi affaire bi mais vraiment silence bi xaw a mooy liñ naan silence assourdissant xam nga yooyu <laughs> ndax ñoom ñoom ñii c'est que respect wekk gu rëy gi ñu wekkoon yonent bi alayhi salaam manoo ko takk dafa kawe te wax ak sa kilifa ba pare wax lenn mu ne tekk di la déglu mu mu déglu la ba nga pare wax mu ne tekk waxul dara toog toog noonu mooy affaire boobu ku ko dund da xam da ku xaw a dund lu mel noon di nga xam li affaire bii ñuy nettali ñoom mooy day am benn gêne bu la dal ak benn xamoo yow ban tontu la lay jox waaw. nee bi biñ daal affaire bi yàgg ba ba ñu nar wax nee na Zaynab bint Jahsh mi newoon bi mu ayewoon néegam nee mu ngi ci wet gi hmm? wa huwa yawma idin inda mu ne wa ja'alat Zaynab Zaynabu tulmi'u alayna min wara'il hijab ci ginnaaw kiiraay bi mu ngi def signe di ñu def signe ak loxo yi an la di leen def signe këb bu leen wax de bu leen ko wax bu leen ko wax dara nee na te déglu na leen noppi bu silence bi yàggee ñoom ñu dem bay wax Sayyidatu Zaynab nekk ci ginnaaw yonent ma lay sarsam ca gannaaw ca gannaaw kiiraay ba di leen def signe nag que bu leen wax de bu kenn wax même bu dee yàgg na bu kenn wax noppi leen <laughs> nee na xaala hmm? summa qaala inna sadaqata xoola tontu bi yonent ma la saam saam tontu ne ne leen inna sadaqata laa tanbaghi li aali muhammadin innamaa hiya awsaaxu nnaas ud'uwaa li mahmiya léegi yonent ma lay saam saam ne leen nag ah bi ñu nee tekk tekk tekk tekk tekk ba ñuy waajox saytu say daf ne ah, ah mukk bu def leen si kenn wax déglu leen voilà mu ne leen inna sadaqata xanaa yëgu ngeen ne azaka ji zakat ji laa tanbaghi li ali muhammad sallallahu alayhi wasallam ah yelloowul ci waa kër sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy lu pour ñoom waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom di jël ci azaka ji loolu waru mooy dafa xaraam ci ñoom ñu koy jël innama li tax mu wax leen lan moo tax lan moo tax zakat ji yéen du pour yéen yéen bokku ngeen ci innama hiya awsaaxu naas ndax mooy liy saltee nit ñi la azaka ji ndax la suñu boroom wax na xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum suñu boroom wax na ko nee na xud jëlal yow yonent mi alayhi salaatu salaam min amwaalihim ci seen alal yi ñoom jaam yi jullit ñi sadaqatan asaka joo xam ne tutahhiruhum moo leen di laabal di leen setal ndax alal xam nga alal malgré tout gisoon nañ kitaabul buyoon les transactions commerciales gisoon nañ li jëmoon ci wàllu yaxantu njënd ak njaay atte yi mais yow yooyu loo ko loo ko respecté respecté am na yoo xamante ne ni am na yoo xamante ni manoo ci ne lii moom bon mooy man na la rëcc man na la rëcc waaw man na la rëcc noonu mën na la rëcc loolu nag ak yi nga xamante ne amaana wax joo xam ne wax joo xam ne ju njuumte la wala wax yi nga xam ne baaxu ceeg yooyu yépp lépp ak yi nga xam ne daal baaxu ci li koy setal mooy azaka ah, alal sa alal ji nga yor génn ji nga ciy génn azaka moo mooy leen di setal suñu boroom ne kon jëlal ci nit ñi ci jullit ñi azaka joo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di fóote di nga leen di setale wa tuzakkihim ngeen leen ci fóote tazkiya bihaa ci alal jooju waaw moo leen di setal di leen fóot ci génn gi ngay génne lool mooy setal mbir bi moo leen di setal kon kay loolu mooy aw saaxu naas mu ne leen looloo tax inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammadin sallallahu alayhi wa sallam innama awsaaxu naas parce que tilim tilimu nit ñi la mooy li tilim ci seen alal moom la génne ngir mooy la génne c'est pour mu setal seen alal kon kay loolu ay tilim tilim lool nag yellul waa kër sayyidina Muhammad ndax fi ñu toll ak seen gëneel ak seen waaw waaw léegi eh? mu ne leen nag mais malgré tout xoolal gis nga Seyna Ali la mu waxoon am na non mooy du leen jox lañ bëggoon du li ngeen bëgg nii du ko am yonent bu leen ko def parce que da ko dul def mu ne leen kon mooy loolu mais nag yonent mi alayhi salaatu salaam l'islam bu la tëjalee fenêtre ab boulevard lay ubbil waaw bu la tëjalee defalee impasse ci loo xam ne baaxul da lay ubbil lu baax loo xamante ne ab boulevard lay doon ku ne xaj ne ci waaw léegi nag mais prendre na en compte seen situation que ne ñoom nee nañu ay dañoo nekk ñoo xam ne bon célibat ay célibataire lañ mu ne leen nag euh, kon côté boobu mooy di leen salarié yi ci azaka ji loolu man da nekk parce que li aw saaxul naas la mu ne leen nag eh, ci avant bala ñuy continuer gis nga Sayyidatu Zaynab ni mu def gis nga Sayyidatu Zaynab ni mu def loolu mooy nit ki bu newee ak sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo yàgg ak sëriñ bi xam sëriñ bi bu baax mooy ndongo yi nga xam ne yàgg nañ ci daara ji bu ñu gisee ñiy door a ñëw di nar a ak sëriñ bi noo xam ne du noonu ñoom yell na ñu ne ñu fexe xamal leen ne déedéet du nii du moo xam ci ay signes lañ leen di def wala loo xam ne dinañu fexe ba ñooñu bañ a def lool sans ñu déranger jataay bi loolu ñoo toog rek di xaar sëriñ bi tout le temps muy def yenn yi non gis nga Sayyidatu Zaynab radi euh, bint Jahsh radiyallahu anha feel nekk di leen def signe bañ naree wax que kenn wax ndax wax ngeen ba pare du yéen war a wax léegi ndax wax ngeen di leen fi indi bàyyi leen sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba keram muy wax nee na tekk bu ko kenn dog gis nga teggin yooyu mooy jàppale wante du ne ooy loolu ah, man sama yoon ndaw ci ah, après nga bàyyi ba waa ji wax ñu ñu xaw ko réprimander wala di ko yar ngay reetaan dem non loolu du noonu la war a demee waaw ndax Sayyidatu Zaynab nga xam ne moom moom soxnaam la xam na loo xam ne ñene xamuñu ko mu xamal leen ne déet nee leen tekk ndax wax ngeen ba pare bu leen def leen signe boo xam ne déranger wul yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax boo nee ci daara ji nii sëriñ biy jàngale nga dégg ñuy wax nga xam ne yow ñuy wax man ngi leen a gis def leen signe sax pour ñu noppi wala nga xool leen xool boo xam ne loolu yëpp ci la mooy sëriñ bee ngi toog di jàngale nga ngeen ngeen toog am ñuy wax fële nga nga xaw a nga xaw def nii xool leen bañ gis la xam nañ ne buñ la xoolee dañuy xam ne ñoom seen wax jee tax nga xool leen tam boobaa mën nañu arrêté sans pour autant sëriñ bi naan leen eh, foofu ci kat foofu ci ginnaaw mu ngi bari wax non loolu waruñoo xaar tout temps ñu koy wax wal iyaadu billah wal iyaadu billah walla mooy loolu lii dañ Sayyidatu Zaynab dañu ko jàngal fii xoolal léegi mais yonent mi aleyhi salaatu li ma la wax sànq l'islam bu la tëjalee fenêtre ak boulevard lay ubbi mu ne leen waaye prendre na en compte que ne ñii toll nañ ci mariage ci marié wu mais amuñu léegi mu ne leen waaye euh, uduwa lii mahmiya mu ne wa kaana ala al mu ne woowal leen ma waaye woowal mel na waaw woowal leen ma Mahmiya waaw Mahmiya mooy kan mu ne moom c'est que am nit la boo xam ne mooy xumusu yonent bi ah, alayhi salaatu wa salaam i'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa gisoon nañ loolu ca alhamdulillah Badr nañ doon séddalee butin de guerre yi këne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci alal màng mi ñu màng moo ci am un cinquième bi loolu nag ka ko doon ka ko doon yoral moo doon mahmiya mu ne leen nag loolu nag moo dagan ngir waa kër yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ba gisee Seydina kii xadiis Seydina Abu Hurayra ba radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa gis Seydina Alxasan wala Alxuseyn waaw Alxasan ibn Ali voilà Alxasan ibn Ali radiyallahu ta'ala dafa kii dafa gis mu jël benn euh, tàndarma ci tàndarmay zakat ji mu daal koy sex yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko kix kix irm biha ama alimta anna la nakulu sadaqa xadis boobu muttafaqun alayhi la muy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa gis Alxasan ibn Ali Seydina Alxasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii mu daal di jamono jooju mu daal di jël benn tàndarma ci tàndarmay azaka ji di ko lekk yonent bi dugal ko ci gémmiñ yonent bi alayhi salaam gis ko ne ko kix kix mooy façon wax la pour dindil dindil. dindil dindil dindil irmi biha ne ko sànnil sànni ko sànni ko bu ko sex yàbbi ko nga sànni ko ama alimta xanaa xamoo xool neew ko wayow dóo loon ñun ñi nga xam ne suñuy jikko dara baaxu ci tem ñu mbéj tël yàq mâchoire gone gi te te yéyam dëgëragul waaw ba pare way kan moo la jël loolu yi mooy mm, moom lañ mel xoola alayhi salaam kix kix irmi biha génneel gén la nakulu sadaqa xanaa xamoo woon ne ñun sama waa kër ah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhu du ñu lekk sarax mooy du ñu lekk sarax du ñu lekk zakat yi duñ ko du pour ñun loolu moo tax mu wax ñii ne leen jabootam la moo tax <laughs> waa waa waa kër yonent ma lay sarsa par exemple bu amoon comme réewum jullit moo xam ne ministère bi bii collecté aweetu zakat ji même bu dee dañu yor dañu yor foo xam ne ay bureau yoo xam ne fa mooy yooyu kenn du fa recruter koo xam ne ci famille yonent bi alayhi salaam nga bokk ndax loolu la koy yor mooy zakat jee la moo tax mu ne woon ñii de loolu du ngeen ci liggéey parce que loolu aw saaxum naas la mooy fonctionnel ministère boobu kon yéen du ngeen ci liggéey mais nag mooy kon bu doon loolu dañ naan recrutement yi jëm ci wàllu ñiy traité zakat yi eh, kon ci CV yi dañuy soxla xam yow mooy il suffit boo bokkee ci famille yonent yow doo ci bokk mooy yow poste boobu noonu qualifié gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom qualifié wuñ lii nii dagarul ci ñoom waaw waaw gis nga neewul mais malgré tout bon naa leen fi teg rek ndax dañoo soxla non mooy yawit ñi amul compétence waroo leen faa teg parce sa mbokk lañ utal leen beneen solution boo xam ne yow si mbiri bopp la mu woo leen mu ne woolal leen ma mahmiya mi nga xam ne moo yor sama xumus bi nga xam ne boobu suñu boroom nee na lillaahi boobu buur yàlla ak yonentaam ak ñi nga xam ne walidil qurbaa way jege ñaaleen yi muy waa kër ali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag woowal leen ma kooku di ma yoral loolu loolu mooy ñun loolu la ñoom léegi eh, nee na wa Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu ne leen woowal leen ma Mahmiya waaye woowal leen ma Nawfal waaw muy frère Abdul Muttalib bii woowal leen ma Nawfal di doomi alxaaris non pas frère Abdul Muttalib frère kan Rabia ibn alxaaris ñoom ñaar ñi alxaaris ibn Abdul Muttalib leen jur mooy woowal leen ma Mahmiya mi ma yoral sama alal ji ci xumus gi xumus bi ma ki ma ko yoral un bi nga xam ne moom laa am ci butin de guerre la ma ci sama alal jooju woowal leen ma ki koy gérer gestionnaire bi mais woowal leen ma Nawfal ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib sama doomu bàytax bi di Nawfal woowal leen ma ko al ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib qaala fa jaa léegi ñu dem woo leen Mahmiya ñëw Nawfal ñëw radiyallahu anhuma fa qaala li Mahmiya yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Mahmiya inkih no ankih hadha al ghulaam ibnatak mooy lii fadl ibn abbas fa ankahahu mu ne mu ne mahmiya ne ko sa kii laa bëgg nga may ko sa doom ju jigéen ji mooy kan al fadl ibn abbas mahmiya man sallallahu sa doom ju jigéen ji may ko al fadl ibn abbas wa qaala li nawfal mu ne nawfal mi mu woolu waale tamit ibn alxaaris ibn ne ko anke hada algulaam ibnatak ne ko kii ci des mooy abdulmutalib ibn rabia ibn alxaaris ibn abdulmutalib mu ne ko moom mii tamit abdulmutalib mii laa bëgg tamit yow sa doom ju jigéen nga may ko ko mu ne fa ankaxani mu daal di ma koy may ndax moom moo nettali mbir mi moom abdulmutalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib mu ne nag bi mu defee lool moom alayhi salaatu salaam mu ne wa qaala li Mahmiya kon léegi ñoom ñaar lan moo leen fendi lan lañ doon dañ ne dañoo tollu jamonoy takk mais amuñu dañoo bëggoon nag yonent ma alayhi salaatu salaam liggéey loo leen ci poste yi ci wàllu sarax yi sa azaka yi mu ne leen loolu moom du pour yéen loolu du pour sam du pour man du pour sama njaboot te yéen sama njaboot ngeen mais lañ doon ragal mu woolu Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib am Mahmiya ku nekk mu ne kii ku nekk jëlal sa doom ju jigéen nga may ko kee kenn ci ñoom ñaar ku ci nekk am soxna wa qaala li Mahmiya ginnaaw gi mu ne Mahmiya asdiq anhuma min al-xumus kada wa kada léegi nag ginnaaw loolu mu ne leen mu ne Mahmiya mi yor xaalisam xumus googu alal yi ne ko jëlal ci xumus gi ci alal jooju nàngam ak nàngam ku ci nekk ci ñoom ñaar hein ngeej moo nga jox leen ci waaw mooy nga jël ci alal jooju joxle leen ci loo xam ne ñoom dinañ ci mën a denc mooy dinañ ci mën a am li nga xam ne mooy sadaq mooy dinañ ci mën a joxe can te tamit dinañ ci mën a <laughs> am départ voilà gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam ni mu réglé mbir mi mais li Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon moo mooy ne en tout cas la ngeen doon laaj xam naa loolu moom du ngeen ko am kenn la yonent mi alayhi salaatu du leen du leen du leen salarié de may na leen soxna jox na leen loo xam ne moom la ñuy amee départ ak la ñuy janale waaw allahu akbar mooy seen can asdiqan huma minal xumus yi li ñuy joxe ne jóge ci xumus bi voilà loolu mooy li gis nga ni mu régler mbir mi voilà mooy népotisme gi gars yi ne loolu amul solo voilà yeneen ci ma aleyhi salaam kon Rabia ibn alxaaris ibn abdilmuttalibi radiallahu taala anhuma loolu la imaam imaam euh, muslim daal di solo ci nettaleem ak seydinal abbaas ibn abdilmuttalibi